fi kitaabi libaas wa an qays ibn bishr at-taghlibi rahimahu allahu ta'ala annahu qaala axbarani abi wa kaana jaliisan li abi ad-dardaa radiyallahu anhu annahu qaala kaana bi dimashqa rajulun min ashaabi nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam yuqaalu lahu ibnul hanzaliyya wa kaana rajulan mutawahhidan qallamaa yujaalisu nnaas innamaa huwa salaah fa ida faraga fa innama huwa tasbixun wa takbirun xatta yatiya ahlahu fa marra bina wa naxnu cinda abi darda fa qaala lahu abu dardaai radia allahu anhuma kalimatan tanfacunaa wala tadurruk qaal ba'atha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam sariyatan faqadimat fajaa'a rajulun minhum fajalasa fil majlisi alladhii yajlisu fiihi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala lirajulin ilaa janbihi law ra'aytanaa hiina iltaqaynaa nahnu wal aduwwu fa hamala fulaanun fa ta'ana fa qaala xudhaa minnii wa ana al-ghulaamu al-ghifaari kayfa taraa fii qawlihi qaala famaa uraahu illaa qad batala ajruhu fasami'a dhaalika aakharu fa qaala maa araa bidhaalika ba'san فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول anta sami'ta dhalika min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayaqulu na'am fama zala yu'iidu alayhi hatta inni la aqul la yarkubanna ala rukbatayhi qaala famarra binaa yawman aakhar faqaala lahu abu dardaa'i radiyallahu anhumaa kalimatan tanfa'unaa wa laa tadurruka qaal qaala lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almunfiqu ala alxayli kalbaasiti yadahu bissadaqati laa yaqbiduhaa summa marra binaa yawman aaxar faqaala lahu abu dardaa'i radiyallahu anhumaa kalimatan tanfa'unaa wa laa tadurruka qaala qaala lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni'ma ar-rajulu Xuraymun al-Asadi Xuraymun al-Asadi lawlaa tuulu jummatihi wa isbaalu izaarihi fabalagha dhaalika Xurayman fa'ajila fa akhadha shafratan faqata'a bihaa jummatahu ilaa udhunayhi wa rafa'a izaarahu ilaa ansaafi saaqayhi summa marra binaa yawman aaxar faqaala lahu abuu dardaa kalimatan tanfa'unaa wa laa tadurruk faqaala sami'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu innakum qaadimuuna alaa ixwaanikum fa aslihuu rihaalakum wa aslihuu libaasakum hattaa takuunuu ka'annakum shaamatun fi nnaas fa inna allaha ta'aalaa laa yuhibbul fuhsha walal tahaffush fa inna allaha ta'aalaa laa yuhibbul fuhsha walat tahaffush rawaahu abuu daawuud bi isnaadin hasan illaa qays bna bishrin faxtalafuu fi tawsiiqihi wa tadciifihi wa qad rawaa lahu muslimun rahmatullahi ala al-jamii' kon al imaam al-haafiz an-Nawawi moom bi xadis bi gis nga li nga xam ne eh, eh, noonu la guddee mooy xadis bi walillaahi alhamdu wal minna mooy ah kon ci suñu jotaay bi ñu génn ci bunt bi ñu nekk muy cent dix-neuf ci kitaabul libaas baabu sifati tuuli alqamis walkummi walizaar wa tarafi alimamati wa tahrimi isbalin shay'in min dhalika ala sabili alxuyala wa karahatihi ah wa karahatihi min ghayri xuyala waaw kon buntu bii ah ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiisu Seydina wa Mawlana Abu Hurayra ne woon wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala baynama rajulun yusalli musbilan izaarahu loolu taxawoon nañu ci walillahi alhamdu wal léegi nag tey ñu war a jël xadis bi nga xam ne moo ci tegu gis nga xadis la bu gudd ah ah gis nga rek mi nga xam ne noonu la jël xadis la boo xam ne daal mu ne wa an Qays ibn Bishr mu ngi jële ci koo xam ne moom lañ naan Qays ibn Bishr euh, lu gudde nii nag en général buñ koy def duñu wax lépp a jeex dooru ñëw ci jàngat yi xadiisu guddi yi dañuy waxaale en même temps bi demaale ah lu ci feeñ rek ñu wax après luñ ci fàtte ñoo xam ne loolu ne noo la ko boroom bi dogale azza wa jal mu ne kon waan Qays ibn Bishr muy Qays ibn Bishr ibn Qays at-Taghlibi ash-Shami bokkoon min ahli Qanasirin waaw moom shaami la al imaam al xaafiz ibn Hajar nee maqbul waroo xam-xam ne nag ñu wute ci moom moo tax imaam yi nawawi ca ginnaaw ca suuf mu ne sanad bii dafa xasan waaw ba mu des Qays ibn Bishr de moom boroom xam-xam yi dañu wute faxtalafu fi tawsiqihi wa tad'ifihi ci est-ce que wér naam loolu nag dañ cee wute waaw mu ne wa qad rawaa lahu muslim te imaam muslim soloo na ko xadiis eh, bu dee imaam abu xaatim ar-raazi rahimahullah dane maa araa bi xadiisihi ba'sa waaw man day xawma ci pro ci xadiisam problème quoi waaw waaw ki jële ci moom nag maa a'lamu rawaa anhu ghayra ghayru Hishaam ibn Sa'd gisuma xaw ma ku jële ci moom lu dul waaye gisuma ci ay al imam az-Zahabi moom bi mu koy tudd ci al-Kaashif dafa reprendre li imam Abu Hatim wax mu ah, Abu Hatim ma ara bi hadithihi ba'sa ah, kon te ci eh, eh, Abu Zur'a dafa jële ci Yahya ibn Bukayr mu ne haddathani al-Layth al imam an Hisham ibn Sa'd mi nga xam ne moom la imam Abu Hatim ne moom kese laa xam ku jële ci moom Hisham ibn Sa'd mu ne an rajuli sidqin min ahli yu yuqaalu lahu Qays ibn Bishr muy maa ngi jële ci góoru dëgg boo xam ne ci waa Qanasirin lañ bokk mu ngi naan Qays ibn Bishr kon mu ngi noonu moom Qays ibn Bishr loolu mooy léegi nag euh, euh, li nga xam ne moom la al imaam an-Nawawi ne wa qad rawaa lahu Muslim bu dee ci Sahih bi de man gisuma ko waaw néew ma nag ku mën a gis nga gis waaye man wax dëgg yàlla d'après samay recherche euh, fan la ko imaam Muslim solo jële ci jële ci moom nii hadis mooy boo xam ne daa bokk ci càllale imaam Muslim yi rahmatullah alayhi man xaw ma ko imaam hadis bii nii. imaam Abu da euh, Ahmad ima euh, sëriñu imaam Abu Daawuda rahmatullah alayhi moom moo ko moom itam soloo na ko te foofu ci Hishaam ibn Sa'd bi la imaam Abu Haatim di wax ne moom rek laa gis ne moo jëlee ci moom moom ci boppam moom moo ko jëlee ci Qays ibn Bishr mi ci ñaari yooyu rek laa gis turu Qays ibn Bishr feeñ muy ci xadiis bi ni ko imaamu Ahmad solowee na ko noon al imaamu Abu Daawuda waaye kanta imam muslim jële ci moom xadiis man gisuma ko ci saxiix bi amaana nag daf ma nëbbu waaye daal bi ma recherché li ma xool yëpp Qays ibn Bishr moom borom kii al al al Kathir bi Tuhfatul Ashraaf ah nu mu tuddati sëriñu imam Ibn Kathir bi al-Mizzi al-Haafiz al-Mizzi rahimahullahu taala nga xam ne daa def am solo ci affaire yooyu quoi pour nga xam ak tamit euh, euh, raawi bi ak fan la ñan ñoo ko solo ñan ñoo so ko solool ban ci jan boroom xam-xam ñoo génnaay xadiisam euh, bon gisuma mu kii ci quoi voilà kon nag mu mu mu mu mu mu mu mu tudd ne kii nii pourtant lim tudd rek comme mooy lii ah ne xadiisam bii mooy xadiisam bii waaye kantaane euh, kële moo ko solo euh, euh, imaam muslim solo na ci moom ah, loolu man gisuma ko wallahu taala alam léegi kon mu ne kon an Qays ibn wa an Qays ibn Bishr at-Taghlibi mu ngi jële ci Qays ibn Bishr bokkoon ci waa Taghlib ñu siiwoon lool Euh, nga xam ne euh, tur bi waa bu mag waaw boo xam ne bu siiw la ci arab yi ah rahimahullah mu ne axbarani annahu qaala nee na abi mu ne axbarani ki ma xabaare abi mooy sama baay mooy kan mooy Bishr ibn Qays at-Taghlibi moom nekkoon toogaa woolu toogaa loolu Abu Darda moo tax mu ne wa kaana takat sama baay moomee daa nekkoon jaliisan koo xam ne too da doon toogaaloog li abi darda sayyidina abu darda uwaymir saxaaba yonent bi alayhi salaatu bi ne woon Sham bàyyam nii daa bokkoon ci ñi nga xam ne dañ doon ñuy taqoo woon ak moom mu ne sama baay moom nag moo ma nettali ne qaala mu ne kaana bi Dimashq mu ne newoon na Dimashq muy Damascus di capitalu Suuriya al-aasima Suuriya eh, newoon tamit li nga xam ne moo doon capitalu lislaam jamonoy xilaafa al al umawiya ah ñoom Dimashq lañ sancoon moo doon capitalu eh, ad dawla al umawiya nekk xalifaay jullit ñi foofu la doon ne muy Damas gi ñu xam mu ne kaana newoon na bi Dimashq ci Dimashq rajulun benn waay min ahli nabi yi min ashaabi nabi yi ci saxaabaay àndandoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wasallam yuqaalu lahu ibnul hanzaliya waaye yooju nag ibnul hanzaliya lañ ko doon wax waaw léegi mooy kan eh, boroom xam-xam yi ne moo doon sahl ibnul hanzaliya waaw muy sahl di doomi al hanzaliya al hanzaliya en fait yaayam la noonu la siiwee waaye sinon Sahl ibn Amr la tuddoon am ñu ne non Sahl ibn Rabi' ibn Amr ñii ne Sahl ibn Aqib ibn Amr ibn Adi ibn Haritha ibn al-Harith ibn waaw kon lii la bokkoon nga xam ne ci euh, euh, waa Ansaar euh, ci ñoom la bokkoon al-Awsi bokkoon waa Aws waa shami yaayam nag moo siiwee woon moom moom moom yaayam lañ ko doon dàkkantale lu bari waaw mooy alhamdulilah te yaayam turam moo doon ummu Iyaas bint Abaan loolu doon euh, euh, euh, lañ ko doon dàkkantale alhamdulilah ummul ibnul hamdulilah walla eh, ñu jàll ba ñu guddal ah, ibnul hanwaliya amul kenn koo xamante ne fàttali na moom moom eh, ibnul hanwaliya la moom tamit ah <laughs> <laughs> lan la waa ji waxoon keroog keroog badar kii euh, nu mu tuddati Utbat ibn Rabi'a bi nga xam ne ci la kii ñëw mbokk sayyidatu Xadiija bi Hakim ibn Hizam ñëw ne jox ko xalaat bu bu rafet ngir mu dëppam nit ñi fii daal fii daal sawaay euh, xare amu fi njariñ ko wax waaw nañ dem waaw nañ leen dem laa wax hein nañ dellu te ngaa dellu nit ñi ndax kat benn affaire am na mooy fii ku ñu fi faatit lenn la sa mbokk la ñuy faat te nag amul njariñ te suñu euh, Euh, suñu suñu suñu suñu ndigg mi jël jàll na quoi mu rafet lu wax bi ne ko ah demal nga wax ko nit waaye ne ki may ragal mu yàq plan bi demal xool Ibn al-Hanzaliya muy Abu Jahl <laughs> demal nga xool Abu Jahl laa wax moo Ibn al gisuma kenn koo xam ne tey mooy mooy mooy jaxal euh, safaraaw euh, xeex bi lu dul moom ah fa Ibn al <laughs> waaw moom nag eh, eh, moo doon yaayu abu jahlin umm moom itam umm alxanzaliya lañ ko doon alxanzaliya moo doon ñoo ko ibn alxanzaliya mu doon asma bint muxarraba kon loolu eh, benn kii la quoi <laughs> <laughs> benn benn kii la waa fay kay fay foo jaar di nga jaar ci affaire yi quoi <laughs> ah non c'est benn kii la rek Ibn al daa ñëw fii kii saxaaba la mais Abu Jahl tamit Ibn al <laughs> moom la moom la eh, eh, sawaay waxoon keroog ne it Ibn al-Hanzaliya ndax gisuma kenn soo xamante ne nii mooy mooy mooy mooy jafal taalu xare bi ko dul xaraat bii nag lu naa ko waaw waaw waaye la Hakim la mu ragaloon. looloo ko dal ba mu demee loolu la waaw ba mu demee ci moom de ah ca la yàqe ba nga xam ne moom la Hakim joxe woon ñépp nag euh, euh, safaraaw ay daal daal di des ci xolu nit ñi waaw <laughs> waaw demal kon mu ngi noonu euh, Utba après bon Abu Jahlin kon moo Ibn al ya Abu Jahlin Euh, dañ ko koy waxe muy yaayam nag Asma bint Muxarraba la tuddoon wute nag al-Hanzaliya bi nga xam ne mooy euh, yaayu ki nga xamante ne mooy saxaaba bu màgg bi di Sahla ñii ne ibn Amr ñii ne ibn Rabi' ñii ne ibn Aqib ibn Amr te yaayam tuddoon Ummu Iyas bint Aban <laughs> kon mu ne kon saxaaba boobu newoon ci Damashq yuqaalu lahu ibn al dañ ko doon wax doomu al-Hanzaliya wa kaana rajulan mutawahhida mu ne woon nag daa woon benn waay boo xam ne da doon beru kese loolu naan mutawahhida nit la koo xam ne danoon doon beru nit ñi moom du nekk nit ñi mooy nit ñi nii fu nit ñi bari non moom xanaa jàkk ji te bu jullee ba pare koy lu muy nekk fa lay nekk te dina la wax bu paree moom lu muy def waaw loolu la naan mutawahhida daa ne woon nit koo xam ne mutawahhida mooy mu'tazilan an an-naas waaw munfaridan an an-naas wa mu'tazilan anhum wala minhum léegi e, moom lan la def mu ne moom daa ne woon fa lam qallama yujaalisu an-naas tegtuwul na nag bon doonul woon e, e, jotaayu ñoom jamais jamais mais dafa néewoon moom daanaka li mu doon nekk ñun ñi man ngeen koo wañ moo tax mu ne qallama lu néew de yujaalisu an-naas la doon toogaale ñun ñi lii daal moo doon mbiral in innama huwa salaa moom daal gis nga bu newul ci julli bu jullee ba pare moom daal boo ko gisee mu ngi mu ngay julli fa ida bu jullee ba pare fa innama huwa tasbihun li koy ñoral li ko ñor daal te li ko yitteel nekkul waxtaani nit ñi quoi buñ nee noon di waxtaan seen biir moom loolu du fa ne bu paree ci julli bi nga xam ne moom lay defandoo nit ñi walla moo koy defal boppam fa innamaa huwa tasbih nga gis ko moom daal mu nga nekk di sàbbaal rek di def ay subhaanallah wa takbiray allahu akbar moom daal sikkar waaw bu jullee ba pare ci sikkar si lay ne xatta noonu lay nekk xatta yati ahla ba muy dikkal ay ñoñam soxnaam waaw mooy bu paree même buy dox ci mbedd mi ci noonu lay nekke du nekk sax ne nit ñee toog xaaral ñëw toog waxtaan ak ñoom waaw xam naa non yooyu moom du affaire am <laughs> mu ne fa marra bina mu romb fekk kan mooy nettali mooy baayu Qays di Bishr at-Taghlibi rahmatullah alayhima mu ne nag mu romb ñu benn bés wa nahnu inda Darda ñun mu romb ñu fekk ñun ñu ngi ci sahaaba bu màgg boobu toogaaleeg moom di Sayyidina Abu Darda Uwaymir radiyallahu anhu waaw moom itam ci wàllam saa fa qaala lahu Abu Darda waa ji romb rek Sayyidina Abu Darda di kilifaay mbooloo <laughs> eh, ne ne waa daal di koy laaj waa ji di romb rek sayna Abu Dahr radiyallahu anhu ko ah kalimatan tanfa'una wala tadurruk ah xam nga lii lii lii hadis bi tuddoon ma am na luñ ci masalaal luñ ci masa tuddoo ah <laughs> mu kalimatan ah ñun dañu ngi sàkku ci yow kalimatan ab kàddu goo xam ne tanfa'una ah di dinañu jariñ de boo ñu ko waxee mooy yam jàngale moo xam ne yaa ñu koy wax yow mii di romb de aji romb ji boo xam ne dinañu jariñ wala taduru ko tadu la wàññi dara tadu la lool waaw dañoo bëggee am ci yow yaa ngi nii di dem de loo xam ne dinañ ci jariñoo kàddu boo xam dinañ ci jariñoo te du la yàqal dara du la lool xaala waa ji nekkuloon koo xamante ne parce que am na ñoo xam dañuy beru ni ñi dax ndax ndax xeeb leen wal iyaadu billah ñooñu ñoon ñi nga ñi nga xam ne qad gharrahumul iblis waaw ñoom iblis moo leen wax waaw al-la'inu bu ko defee ñoom ñu jàpp ne nit ñépp yées ñoom ñoo baax di di di lëlu rek buñ leen di romb sax di leen di leen di leen moytu comme si ay neefare lañuy romb wal iyaazu billah mel na ay dem àll wal iyaazu billah ni ñuy seexloo nit ñi pas seexlu ci wàllu nekkin lépp lépp lépp jàpp ne ñuy yées yu bon ñii waaw loolu nag baaxul waaw <laughs> kii nag melul noonu moom li koy téel woon wax euh, euh, Bichir wax nañu ko mooy moom bu jullee ba pare li koy yitteel lenn la mooy di sàbbaal waaw di tudd yàlla di sa baal ba ñu ñuy delloo këram ak allahu akbar yi moo tax bi ko Seydina Abu daa waxee kàddu gi xaala mu ne neewul lu ngeen may waxe dara yéen a may déranger non dafa taxaw xaala mu ne mu tontu ko nag ne ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam comme que ñoo ko laaj kàddu xam nañ ne du kàddu boppam lañ ko laaj waaw mooy nit tamit buñ la yaakaaree ci wàllu xam-xam ak diine buñ la laajee waroo faa nekk di wax wax yoo xam ne day génn gaam wala sa xalaat yoo xam ne yow sa expérience bopp boo xamante ne jariñut kenn tuus waaw buñ ko xamul it du ñu wàññi dara bal xam ñu ko xam sax te mu lor ñu parce que après dañuy commencer di ñaaw njort ci yow quoi voilà alors que loolu boo bàyyi woon noonu sax ñu am njort gu rafet ci yam waaw <laughs> moo tax bari naa yoo xam ne nit ñi dañuy jàpp ne am na solo alors que euh, la fii fayda la benn fayda amu ci benn fayda benn njariñ amu ci amul soxla amul solo waaw moo tax biñ ko waxee loolu moom mu xam ne moo tax saxaaba yi lii la duñ ci laaj kenn waaw kalima tànn buy jariñee ñu ñu naan euh, je pense que comme le penseur le penseur diw bii de li jaaxal yooyu mooy la non rasul qaala boo waxul loolu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te lépp di benn muy muy wax yi waaw <laughs> waa ji ne ba'atha rasulullah nettali mbir ci yonent bay saasaam mu ne yonent bay saasaam de dafa yebal sariyatan benn dogu armée faqadimat armée ba dem ba ñëwaat fa jaa rajulun minhu am benn waay boo xam ne ci armée bi la bokkoon daal di agsi waaw fa jalasa fil majlis mu daal di toog fa yonent bay saasaam toog alladhi yajlisu fihi rasulullah mu bi ñëwee am mu agsi am benn waay bu bokk ci sariya bi ci xare bi daal di ñëw fi yonent bi ay saasaam toog ak lenn ci sahabaam yi radiyallahu anhu waaye ñu ñëw toog ci wetam toog ci seen wet ci seen biir daal ci seen biir fa qaala li rajulin ila janbi waa ñu ñëw bi mu toogee ci mbooloo mi mu gis benn waay bu nekk ci wetam boo xam ne ci wetam la toog mu ne ko mu dee ko am lu mu ko wax ne ko law ra'aytana hiina iltaqaynaa nahnu wal aduwwu fa hamala fulaanun fa taana xuzha minni waa ji nekkal ci wet gi ne ko cëy boo ñu gisoon ci bi ñu dajeeg noonu yi sànq ci xare bi ñu jógee fa xamala fulaan diw diw daal di chargé noon bi daal di songu noon bi bennum noon waaw fa taana rek daal di koy jam daal di koy jam kay fa xaal ne ko bi mu koy jam nag kenn ci ñun la quoi ci sahaaba yi radiyallahu mu ko naan xul xaamin nii jëlal ma kay bi aywa wa ana ta man nii di la ko yóbbante alxulaamul rifaar yi may ngone si nga xamante ne nii jeune bi nga xam ne maa ngi bokk ci rifaar ci mbokk Abu Zar yi radiyallahu ta'ala anil jami' waaw mu ne ko waaw lan nga kayfa tara fi qawli waa ji wax ci mu mu ngi mu ngi wax ak ci mu dendeel ba léegi moom fee ñëw bokk ci mbooloo mi toog commencé nettali ko lii ne ko mais loo gise loolu loo ci xalaat waa ji li mu def euh, noo bokkoon ci arme bi ah la def ah. qaala waajin ko déey saxaaba boobu ne ko maa uraahu illa qad batala ajruhu ah man de yaakaaruma lu dul ne payam gi mu waroon a am ci xare boo xam ne yonent bay saa saa ak xare ci yoonu yàlla rawatina rayit noonu man de gisuma lu dul ne yaakaaruma lu dul ne yàq na ba mu waxee loolu jëfum jooju noonu naan xudha wa ana al-ghulaamul ghifaari que ne loolu moom yàq na ak ak payooram mooy payoor bu mu xaroon a am niil la dootul dara dootul am dara ci pay léegi kooku wax loolu fa sami'a bi zalika axar beneen waaye bu nekk ci ci mbooloo mi yonent lay saa saan dégg ku leen woon ndax fam nee woon jotewul wax ci mbooloo fa sami'a bi zalika axar benn waaye bu ne woon tamit ci wote ci seen côté dégg li ciy tontu li ciy wax fa qaala mu ne ah man nag gisuma li kiy gis ah li nga gis gisuma ko ah ma ara bi zalika ba'sa non man gisuma li wax noonu benn problème laa ci gisu waaw dem ci xare piimam noonu di ko rey ne ko maa la yóbbante bi man man mi nga xamante ne maa yi mi ñu xam ay boo ma xamul maa yi déw ne ko pàcc jaasi ji ne ko tuy bi sale bi ne ko faral maay le sniper de Thiaroye bi <laughs> je suis le sniper de Nguekokh waaye waaye man daal gisuma ci moom dara benn problème maa arabi daalika ba sa léegi bon kële jàpp ci lim wax kii jàpp ci lim wax mooy ki njëkk wax ne gis naa ne ay loolu moom yàq na payam kii tamit ne gisuma ci benn problème léegi ñuy wax kii di wax kii di wax fatanaza hatta sami'a rasulullah léegi rek ñuy xëccoo di wax noonu di wax kii di wax bii di wax ba yonent bi sallallahu daal di dégg wax gis ne seetlu ci mbooloo mi am na ñaar ñuy wax ba pare mu muy teewloo mu dégg leen ku nekk di wax kii naan day yàqu non kooku non kooku yàq na jëf kooku yàq na payam kii na way yàq fan non loolu benn problème ci newul kii di wax kii di wax yonent may saa saam dégg ko fa qaala mu ne subhaanallah laa ba'sa an yujara wa yuhmad <laughs> yeneen traçais am subhaanallah ñoom loolu la ñu ngi doon leen yéeme subhaanallah la wax ak ay allahu akbar waaw ñoom newuñ foo naan jaafate jajafate waaw ak yooyu mukk subhaanallah moo tax ba mu gisee ñoom Seydina Abu Hurayra naka Seydina Hudayfa bañ dajeeg moom ca mbedd ma euh, Seydina Abu Hurayra fan xanas waaw ci benn riwaay ma daal di laqatu kay ne waaw yeneen traçais am après ma dem. bi mu mu daal di may gisaat mu ne moo Abu Hurayra ndax sànq ma gisoon la jekki gisatu ba mu ne waaye c'est que yonent ma lay saa saam bi may dajee yow sànq dama amoon janaaba moo tax yonent ma lay saa saam ne subhaanallah innal mu'mina aw al muslima la yanjus <laughs> waaw way jëm yàlla ji wala way wamatu ji du nekkul koo xam day sobewu waaw alhamdulilah mooy mu am janaaba teewu koo mën a nekk ñun waaw fekk deful ne day laajug la waaw loolu ñu ciy jàngale de teggin dem seeti boroom xam-xam fekk nga ànd ak la moo loolu la yeneen way sa loolu la Seydina Abu euh, Hudayfa naka noonu ku nekk dal na ko Abu daal di xam ba moo tax loolu te yeneen way sa sam li nga ko xamal rek mooy ne loolu mooy euh, innal mu'mina aw al muslim la yanjus waaye neew ko déedéet loolu bu ko def déedéet <laughs> kon subhaanallah nga nga laa maa <laughs> ne daa ba sa yonent may saa saam ne amul benn problème amul benn problème an yu jara ah ñu mooy ñu fay ko kan moo koy fay yàlla tabaaraka taala mooy amul benn problème mu am ñaari affaire mooy payub yàlla ak taggu nit ñi loolu la yonent may saam di wax waaw mais la ba sa amul problème an yu jarañu fay ko mooy yàlla fay ko yuhmad ba pare ñun ñi daal di koy daal di koy bàkk daal di koy taj loolu ci dara <laughs> waaw kon nag loolu mooy te loolu euh, moo moo tax <laughs> euh, euh, ndax affaire yéene la fi waaw léegi nañ continuer pare mu ne fara aytu abad darda bi waa waxee lii <laughs> mooy waa ibn al yi nga xamante ne lii xaalam bi mu nekkalee mu ne fara aytu abad darda surra bi dalik nee na man Bishr maa ngi gis abu darda suñu sëriñ bi mais mu ngi bëgg ci xabaar bii nga xam ne moom la ko Bishr wax wa ja'ala yarfa'u ra'sa mu ngi benn nag di yëkkati boppam ilayhi ci Bishr di ko xool di jege si di xool Bishr kontaan <laughs> danoo xool ibn al-Hanzaliya waaw ah, Bishr mooy bàyyi ci Qays mi nekk mbir mi nekkoon ci ñi toogaan ak Abu Darda nee na mu ngi yëkkati boppam di di ñëw ci ci ci ci saway yaqul wa yaqulu naan ko anta sami'ta zalika min rasulina kontaan naan ko yaa dégg lii day leerlu waaw yow yaa dégg lii ci tawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa yaqulu na'am ibn hanzaliya naan ko waaw radiyallahu anhu waaw fama zala yu'idu alayhi sayyidina abu darda deñul di ko baamu naan ko ndax yaa dégg lii ci yonent bay sa waa ji naan ko naam mu naan ko ndax yaa dégg lii ci yonent saa saa waa ji naan ko waaw ba bis bi nee na hatta inni la aqul ba man maa ngi naan hii la yarkubanna ala rukbatayya Abu Darda nii mu jegee waa ji di ko leer di ko wax la même waa ji naan ko naam kii de dina yëg ci mbaggam yi mooy la mooy dina ko jege jege ji mu ko jege ngir leerlu affaire bi waaw kon nañ taxawee lii lii mooy première loo xam ne moom la ibn al-Hanzaliya radiyallahu ta'ala anhu daal di jàngale léegi côté bii en fait njàngat yi fi am ci lu gàtt mooy waa ji dem xare rey waa ji genre bàkku la xub haa haa waaw jëlal maa la ko yóbbante waaw mooy waxu boobu rek maay doomu déew waaw léegi nga gis saxaaba yi waa ji mu ñëwee laaj wute nañ ci xalaat ndax ki njëkk ne gisuma ne lu ne mbiram yàqu na mooy dafa jël ci zahir bi jàpp ne kii day bàkku waaw keneen ci jàpp ne waaw zahir waaye zahir boobu li am solo mooy yéeneem rafetoon na mooy demoon na yonent way saa saa ma ko yónni mu dem ci xare yéeneem rafet na mu dem ci xare yi di faray noon ne ko jëlal maa la yóbbante lii tamaay doomu alxifaar yi man maayu al-Ghulaamul Ghifaari yi boobu waaw junu euh, Ghifaar waaw moom mu gis ne donc loolu nga gis yeneen may saa seen ñëw daal di leen àtte ne subhaanallah la ba'sa bihi an yujar wa yuhmad amul benn problème ci yàlla fay ko ba pare ñu koy tagg ñu koy tagg googu mooy moom ci moom la tàmbalee loolu lii taxawoon nañ ci ci xadiitu niyya la comme xadiisu niyya bi day delluwaat ci loolu mooy innamal a'maalu binniyaat jëf yëpp ci yéene la dellu wala bi niyya waaw yooyu yëpp ay riwaaya